inna alladina kafaruu law anna lahum maa fi lardi jamiican wa mithlahu macahu la yaftaduu bihi min cadaabi yowmi alqiyaamati maa tuqubbila minhum wa lahum cadaabun aliim suñu boroom azza wa jal di wax ci laaya fanweer bi ak juróom benn mu ne inna alladina kafaru gis nga gaay yi nga xamante ne nii ñoom ñoo weddi seen boroom tabaaraka wa taala law anna lahum cëy waay bu leen ñeeloon bu ñu amoon maa fi lardi mbooleem li nekk ci suuf ci ci xéewal jamian mbooleem seen lépp lu nekk ci suuf si rek gis nga bu ñu ko moomoon wamis mithlahu ak lu mel ni moom maahu ñu boole kook moom la li yaftadu ngir ñu jënd seen bakkan keroog buñ gisee mbugal mi nga xam ne mooy mbugalu safara mi nga xam ne moom lañ dugg gis nga bu ñu amoon àddina ak lu mel ni moom ngir ngir jënde ko seen bakkan min adaabi jënde ko lan min adaabi ci mbugalu yawmil qiyaama bésub taxawaay ba lool buñ ko amoon ñoom dinañ ko fexee def waaye amuñu ko waaye suñu borom nee na même lool bu ñu ko amoon di ma ko jox ngir ma bàyyi ne ma ma musal leen bañ leen a teg mbugalum la qiyaam maa tuqbila kaan maa maa tuqbila minhum kenn du leen ko nangul dara duñ nangul ci ñoom ndax xam nga xaabil non haabil waxoon na ci kaw innamaa yataqabbalu llahu min al muttaqiin waxoon na frère am bi xaabil ne ko dëgg-dëgg borom bi ñi muy ra ñi muy nangul ñoo ñi ragal seen borom waa léegi yéeféer bi moom nan lay nekke ci kaw suuf mooy borom bi tabaaraka wa taala ba mu neex ko daal di dee gis mbugal mi léegi bëgg a jël àddina ak leneen bëgg koo joxe ngir ñu jéggal ko suñu borom ne dara lañ ko dul nangul walahum te ñeel na leen ñoom ñoo ñële yéefér yi adabun mbugal alimun bu taratar mu ne yuru duuna cey bu keroogee buñ nekkee biir safara nag yuriduuna dinañ namm lool tey mbébét ay yaxruju minan naar ñu daal di génn safara waaye suñu borom ne wamaahum bi xaarijiina minha ñoom ñii yéefér yi non nekkuñ ñuy génn safara wala hum tañeel na leen adaabun bugal muqiimun moo xam ne muy saxla ci seen kaw duñ fa jóge lool moo tax dee nekk yéefér daal di garaaw ndax yéefér moom boo xasee dugg safara waxoon naa la ko amul ab yonent ab yonent ab malaaka ab waliyu dara ku mën a fexe yow ba génne ko fa loolu manu la nekk c'est impossible moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon Seydina Ali comme niñ ko gise woon keroog ci xajjatu Seydina Abu Bakar bi ñuy gis suuratu baraa di suuratul faadiha ak yoo yële mooy bi mu ko yónnee ne ko bokk na ca lam leen doon wax yëgalal waa foofale ca Kaaba ga ca ca ca aj ga këne lan tadxulal jannata illaa nafsun mu'mina nañu yëg ne kenn du lu ko ajjana lu dul bakkan boo xam ne dafa gëmoon yàlla mooy gëm yàlla gëm yonentam yépp kantaanaan waa ji chrétien la juif la gëm na li ko waxoo dëgg loolu waxoon na laqad kafara alladina qaalu inna allaha huwa almasih ibn maryam du loolu gisoon nañ karo ak inna alladina kafaru min ahlil kitaabi wal mushrikiina fii naari jahannama xaalidiina fiihaa du loolu gisoon nañ ko ci suuratul bayyina kon nag loolu moo tax nekk kiifir dafa garaaw quoi mooy li nga xam ne moom mooy porte sans retour wal iyaadu billah mu ne wa saariqu suñu boroom a ngi wax nag beneen façon àtte boo xamante ne nii ay pen la ba léegi xam nga waxoon na la xiraaba ñi nga xam ne ñooy xeex nekk ci dëkk bi di di def le désordre di toj dëkk bi nekk ci buntu dëkk baag wala ci def ay agression yu graw yor nekk ay commando yoo xamante ne yu graw te dangereux di teree nit ñee nelaw ak anfiya di dal ci seen alal yi di sàcc di def loolu di foqar ci loolu yi nga xam ne mooy mbiru nit ñi li leen di fekk loolu gisoon nañ ko mu ngi wax beneen pen mu ne wa saariqu muy peñu toje muy peñu sàcc muy peñu vol mu ne wa saariqu kanta sàcckat bu góor bi wa saariqatu ak sàcckat bu jigéen bi faqta'u aydiyahuma ñoom ñaar alhamdulillah ku nekk ci ñoom ñaar nangeen ngeen dog li nga xamante ne mooy seen loxo yi am jazaan bima kasaba loolu nag du dara lu ak pay la bi bima kasaba ci sababu li nga xam ne ku nekk ci ñoom ñaar moom la fàggu ci càcc nakaalan mu nekk loo xam ne c'est dissuasif mooy ne am mbugal la moo xam ne dañ leen koy teg ngir ñeneen ñi daal li ciy jànge ba moytu lu mel noon noonu minallahi bu tukkee ci borom bi tabaraka wa taala wallahu te borom bi azza wa jalla azizun mooy ki noot mbugalam mooy ki añ san sañ tamit mbugal ñi nga xam ne ñoo koy moy hakimun mooy ki xereñ ay àtte li tax mu ne sàcckat bu góor ba bu jigéen bi dog leen seen loxo moo xam li tax bu fi kenn ñëw naan moom moom moom se pas humain ça wal iyaadu billah non non ça c'est barbare wal iyaadu billah non non non ça c'est moyen âge yii mooy lan affaire yi nit ak doomu aadama ni mu teddee ngay dagg loxoom dañ naan la yow xamoo dara toppal na le gana kaalam min wallahu te borom bi azizun mooy ki noog ci nguuram am sañ-sañ hakimun mooy ki xereñi atte moo xam ne tax mu teg lii te fu ñu ko doxal ak càcc yi dañ fa waaye gars bi ñu xamee ne dara dañ leen di rek rappel à l'ordre rappel à la loi wala ñu kii la daal di lay réprimander yooyu kese wala ñu dugal la fee ndungu siin selon li ngay sàcc sax léeg-léeg da ngay sàcc jekki gaa gisaat ñu bàyyi ko loolu yépp tax ak toje nekk am siiw ci dëkk bi ku nekk di jaayu sàcc waaye nag loolu waxoon nañ la nag sàcc nag sàcc bokkul ak ñun ni ñuy dégg sàcc par exemple voilà yooyu leeraloon nañ ko fi ñu la waxoon sànk ci wàllu archive bi di ñuy gis mbiru xiraaba mooy li nga xam ne pen yoo yële ndax ñun dañoo déformé mooy léegi li ñuy tekki waaw da ngay gis waajoo xam ne dañ koo dénk ko kees ak kees moo xam ak tontine même bu dee tontine baaxul ak yu mel noonu mu daal di ciy yor wala kees guñ ko dénk geesu association sa waaye daal di ciy jaaxaan daal di ciy tëdd foog naa xam ngeen loolu lu muy tekki loolu loolu expression la peut-être man damaa war a changer sama disque <laughs> voilà <laughs> peut-être muy muy muy kees muy <laughs> expression bu yàgg ko waaw waaw en ñun ay jamono gën a nekk ndaw loolu lañ nekkee wax sawaay dañ koo dénk mbir yi mu daal di ciy jaaxaan wala mu daal di ciy tëdd mooy mu daal di mu daal di koy sàcc daal voilà luuba l'affaire yi voilà léegi loolu nga gis kooku gaa yi naan sàcc la kii ab sàcc la alors que loolu ci ci charia tuddul sàcc voilà parce que sàcc dafa am ay condition mooy li ngay sàcc manu la nekk yaa ko yor voilà yow même bu dee moomoo ko mais yow lañ ko dénk ñu ne da koo sàcc loolu du sàcc voilà sàcc il faut voilà <laughs> day am hirz loo xamante ni daa am lu ñu loo xam ne mooy mooy mooy ab luñ ko denc ak denc foog mu am ci waaw nit ki nag mënu a yor benn mbir moo xam ne moom neexewu bi bayeem waa waa baye xam naa lu yàgg la mooy benn koppar fooram fa la dugal alal lu nit ñi léegi mu jël ko ngeen naan waa ji daa sàcc sàccul non dafa détourné loolu nag tubaab yi di wax dëgg la voilà mais même tubaab yi ñoom itam bari na yoo xam ne dañ koo soppi yi ñuy wax di naan ay ay viol yooyu yépp ci charia général li ñuy wax loolu tuddul viol voilà loolu nag mooy li nga xamante ne nii mooy la la la mooy changer gi nga xamante ne nii moom lañ joxatul mooy li nga xam ne noonu la ñuy tekki dëgg-dëgg calamité la boo xamante nii bu doy waar la rawati war nag ci sharia ndax bu woobaa ni ki day ñëw di wax yoo xam ne jàpp ne fii mu ne li muy wax jaar na yoon ci wàllu sharia nekk sharia xamul lool voilà waa joo xam ne dafa siif daal di jël daw kooku sàccul voilà ñëw fii waa ji teg fii ci mbedd mi nii teg ay mbiram nii nga xamante ne ku ñëw romb ko kooku moom def ko xirs daal di koy sàcc daw waaye waxoon nañ la tamit xirs daa am mooy denc googu ça dépend tamit ci dëkk bi voilà parce que bu dee arabia saoudia muy Arabie saoudite comme ni ko gaa yi waxe daal man mosuma faa dem waaye loolu la ñuy nettali que ne gaa yi sax bu julli jotee ñu noddu nii gaa bu ñuy dem ci kaaba gi di julli ji ñenn ñi seen magasin yi du ñu ko tëj noonu lañ koy bàyyi te buñ demee ni ñu ko bàyyee lañ koy fekkee yow loolu xam nga ne moos képp ku ko def buntu Ndakaaru non kooku moom ndasa wala fii marché muusante wala marché Thiaroye Gare wala de marché Ocass non kooku boo ko defee yow sa waay yow yaa saraxe sa marchandise la wax waaye <laughs> nga dem bàyyi fi noonu doxoo ki ki sa ki nekk sa ndax ñëpp ay julli ji voilà lañ koy bàyyi marché bi nga mën a dugg or yi nekk nii kenn gisu la voilà loolu xam nga ne loolu moom yow bu dee ne naam ki nga xam ne moo jëndoom xaram teg ko ci kuur ëttu këram rek. ëttu kër bi waxuma mu dugal ko dëkk dugal ko ci enclos bi te mu <laughs> wanagu euh, xar ya daal di koy tëj bu ko deful def ko ci enclos ci biti rek kooku gaa yi ne tungaañ xar mi waxatuma nga teg ko ci buntu kër gi kooku moom yaa ko sarax quoi kooku moom waa bu ko jëlee ci guddi gi jël sa xarum tabaski daal di koy yeew sa buntu kër biir ndakaaru daal di dem sa yoon sawaay dem tëddi bu ko gaa yi jëlee lool tuddul sàcc de non léegi nag kenn waxul nag léegi waaw ça veut dire kon ah, ah yow léegi dangaa bëgg a wax kon waa ji li wax diñ def noonu lañ naan non deful li noonu mais kenn du dagg loxoom parce que dafa sàcc parce que li ñu def tuddul sàcc waa dinañ ko teg ay daan nag dinañ ko teg ay daan le fait que fekk alalu jàmbur jël ko mais parce que lan moo tax il faut condition yi tax ñu ñun lii sàcc la daa am bu ci dañ mu mag. mooy nga utal ko foo xam ne fa nga koy denc fa nga koy préserver fa nga koy aar tam mbedd mi du aarukaay ci dëkkum wolof muy sénégalais yi voilà <laughs> loolu la alors que bu doon arabi saoudite loolu ñuy wax noonu ku nekk dem dem jàkka daal di fay bàyyi noonu kook ku fa jël dara kook da ngaa sàcc parce que loolu mooy taxayurul ahkam bi taxay bi taxayuri zamani wal makan wuuteel gi nga xam ne moom la at tey di wute léeg-léeg bi taxayuri ci a ci wuute al makaani mooy bërëb bañ koy defee wal zaan ak maag li nga xam ne mooy jamono ji ndax jamono ji woo day soppeeku gaa yi nit ñee soppeeku nag jamono ji moom bis guddi yi nii la fi ma sa mel nit ñi ñooy soppeeku walla mu ngi noonu le kon nag ah, li nga xam ne mooy li jëmoon tamit ci àttee ab sàcc ak ak càcc ak loolu ak kañ lañuy sàcc est-ce que ku lu waay jël ñu daal di koy dagg loxoom loolu it waxoon nañu ko ñoo ñoomin rubu' diinaar loolu lépp leeraloon nañ ko foofale ku ci bëgg lu gën a yaatu nga dellu foofale kon nag suñu boroom ne nga man taaba léegi nag kon nag fa man taaba képp koo xam ne nag ginnaaw bi nga nekkee sàcckat bu góor wala bu jigéen daal di ngay tuub min bandi zulmi ginnaaw tooñam gi ñu doon def ndax boppam la doon tooñaa di sàcc alalu nit ñi yoonu di wër ci kii bu guddi jotee nga dugg sàcc wala bu bëccëgee ba gaa yi dem nga dugg seen kii sàcc kooku sa bopp ngay tooñ